loolu yeneen bi aleyhi salaatu wassalaam gis nañ comme am na yeneen xadiis yu ci ñëw imaam muslim ibn al daal dina koy solo moom it euh, muy euh, nettali Seydina Abu Quhaafa bi muy wa aamul fathi mu ne moom dafa ñëw utiya bi Abi Quhaafata aama amal fatxi wa ra'suhu wa lihyatuhu mithlu thaghama mu ne dañoo indi mooy doom ji di mu ne euh, biñ ko indee bopp bi ak lex ak sikkim bi mu ngi mel ni garab googu nga xam ne fleur yi day weex ngir décrire weexaay bi ni mu weexe woon ci bijjaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne fa qaala xayiru hada bi shay'in wa jannibuhu sawaad ne daal di leen karaw gi mooy teental leen ko ko mu am beneen couleur burul bu weexe nii waaye nag na ngeen moytandiku def ko mu ñuul ah, loolu nag masala dañuy yóbbu ci masala est-ce que nit am na droit gis nañ yonent bi alayhi salaatu salaam dane ngeen changer bijjaaw gu weexam gii nga xam ne ci bopp bi yépp weex tal ak sikkim bi waaye nag na ngeen moytandiku lu ñuul mooy yu ñuul yi Allahu akbar ñun jamono moom bu ñuul bi lañu kii te moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne déedéet boobu na ngeen ko moytandiku bu leen ko def loolu bari na xadiis ci ñëw gis nañ bu imaam muslim bi nii ak li imaam ibn Ishaq wax na ko noon imaam an-Nasaa'i daal dinay solo si ba léegi luy wane ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam day tere da doon digle ñuy daal koo xam ne karawam gi yépp boppam bi dafa commencé weex wala sikkimam bi commencé bi jaaw weex waxuñu ay benn topp benn ay bijjaaw loolu yonent bi alayhi salaatu dafa tere ku ko buddi ndax ñëw na ci xadiis boo xam ne bu wér la bu Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne lool na ngeen ko bàyyi ndax nuur la leer la am na boo xam ne mu ne dañ koy bindal yool kooku ki nga xam ne dafa am karaw bijjaaw ñun nga xam ne bijjaaw la ñuy a gis gars yi buñ ci gisee benn rek gaaw daw xool buñ leen ko waxee ñu dem ci seetu bi daal di koy buddi loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko doon tere dinañ ci gine ñëwaat léegi mu ne ba léegi hadis yuy wane ne day tere du yoo xam ne da doon digle ci ñuy teint karaw am na neneen luñ koy waxe mooy dal digi ko bopp bu dee dafa weex lañ la wax dafa bijjaaw pas ay ñaar ak ñett ak ñeent déedéet mu ne innal yahuuda wan nasaara la tasbugh fa xaalifu alayhim fa asbighu fasbughu mu ne de yahuud yi ak nasaraan yi ñoom duñu kent seeni karaw wuutelee nag yéen ngeen ñoom ngeen def ko xadiis bu wér la imaam an-Nasaa'i indi na ko ah, mu ne woon ci beneen xadiis bu seydna abdullah ibnu omar gayyiru shayba wala tashabbahu bil yahud changé leen bijjaaw bu bu dee dafa fees bopp nit walla bat walla lex yi waaye nag bu leen bu ngeen koy def bu leen def ni ko yahud yi juif yi di juif yi di defe waaye nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da doon tere koo xam ne da koy def day lan day day changer di teint bopp bi ak lu ñuul mooy di ko ñuulal ñuulal bopp comme li mu wax moom alayhi salaatu wasalaam ci xadis boo xam ne imaam Abdullah ibn Abbas xadis bu wér la radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane ci ay nit doon wax annahu qaala qawmun yaxdubuuna bi hada sawaad axiru zaman ka xawaasil alxamaam laa yarixuuna raixata aljanna mu ne mujjug jamono am na ay nit ñoo xam ne dañuy tent seen bopp yi di ko di ko di ko ñuulal ci di ko ñuulal bi hada sawaad mu ne mu mel ni dënnub pictax dundu kii nu mu tudd euh, euh, euh, garab mooy kii yooyu ka xawaasilil xamaam waaw mooy pitax comme dënnu pitax nga xam ne ci bi day ñuul mu ne noon lañuy def seen bopp yi mu ne ñoonu laa yarixuuna raixatal janna xeetu àjjana du leen xeeñ moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon lan nag la ñuy mu daldi digle comme nim ñëwee ci xadiis Seydina Abu Zar bi ci xadiis bu wér mu ne li li nga xam ne afdalu ma gayyartum bihi shamat walkatam mu ne li gën li ngeen di changer seen karaw yi bu dee dafa ñëw ba weex bi jaaw ba weex tal fuur mu ne alxinnaau mooy garab la goo xam ne arab yi dañ ko doon ubbi ci defee ba léegi am na di ci teint seen karaw yi nga xam ne moom ci xonq la jëm jëm ci xonq boo xam ne day mel ni lu journalé waaye wal katam katam day xaw a entre ñuul ak rouge la nekk mooy al katam yooyu yëpp ay garab la woon yooyu noonu la ne loolu mooy mooy yi gën yi nga xam ne moom ngeen di Euh, changer seen karaw yi boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim dañoo wute ci ak changer karaw ak nan lay demee masala yooyu imaam an-Nawawi rahimahullah moom dane euh, li nga xamante ne nii mooy ndax boroom xam-xam yi ci seen biir dañu jàpp ne am na ñoo xam dañu jàpp ne cent karaw kenn du ko def baaxul am ñu ne déedéet ndax baax na ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam da ko digle am na ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xam ne xame woon nañ leen ko ñu doon tent seeni karaw ak taabiin yi waaye ci ñi ne nag dañuy tent dañoo wute am na ñoo xam ne wax nañ la yonent bi alayhi salaatu wasallam wax ne alxinnaa wal katam waaye am na ci salafi ñoo xam ne dañ doon def bu ñuul waaye ñooñu li nga xamante ne comme li imaam an wi wax ci euh, bi muy shara imaam Muslim mu ne li nga xamante ne ni mooy teenti lu ñuul loolu yonent bi alayhi salaatu salaam loolu dañ koo tere wal muxtaaru ak tahrim mooy ne li nga xam ne moom lañ tànn mooy ne dafa xaraam nit daal di koy def ndax lan li qawlihi alayhi salaatu wassalaam bu sawaat na ngeen mooy li nga xamante ne ni mooy di tent sa karaw di ko def tent ko ak lu ñuul mu ne hada loolu mooy mazhabu shafi'i yi hada mazhabuna te loolu mooy suñu mazhab ci biir bi mu indee yeneen yi mu ne te loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gina a mooy li dëgër lool boo ànd ak xadiis yi ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam dafa tere te tere gi an nahyu yaxtamilu mooy an nahyu ak tahrim alquran yonent bi alayhi salaatu bu ñu teree li tere gi di wane mooy dafa xaram ba leneen luy teggi xaram googu ñëw te loolu amul amul leneen lu ñëw te hadith sayyidina Abdullah bi ñu tudd sànq te boo demee ci imaam an-Nasaa'i di nga ko fekk sunanam mooy ne am na aaxiru zamaan ay nit yoo xam ne dañuy tent seen karaw gi ak yu ñuul mu mel ni dënnu pittax mu ne ñooñu laa yaryaxuuna raihatal janna ñooñu xetuk àjjana du leen xeeñ loolu muy waid wane ne loolu kabiira léegi nag nga ne ma mais léegi euh, nee nga am na ñoo xamante ne nii ci salafi yi ñu ko doon def ñu ne waaw loolu daal nañ koy soloo ci Seydina Usmaan ibn Affan surtout al-Hasan ak al-Husayn di sëtu yonent bi alayhi salatu wasalam wa radiyallahu anhuma di doomi Seydina Ali naka noon Uqbat ibn Amir naka noon ci salaf yi Ibn Sirin ak Abu Burda ak ñeneen waaye loolu ñoom dañ leen di ngàntal lan mooy nekk seen ngàntal lan moo tax ñu def ko dañoo gis hadis yi daal di def contraire bi ak lii yëpp mooy ne dañ naan ñooñu li nga xam ne moom mooy seen ngànt mooy ne yëguñu ko woon loolu rek lañ leen mën xamuñu woon tere gi sharia bi du lépp lañ xam Seydina Abu Bakr laaj na ci miiraasu maam bu jigéen pourtant mooy ki ginoon a takkook yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu laaj ko ko mu ne xaw ma kon mooy ne mbiri du lépp la ñépp xama ah. du lépp la ñépp xam mooy ne du du ne dañ naan saxaaba la peeg na lépp xam-xam bi yëpp noonu bi sharia bi jamono jooj mooy ne moo tax yenn masala yi bu amoon ñu ñu dem di laaj ñoo xam ne xam nañ ne ñoo leen ci gina xam lu leer walla ñoom amaana ñu am ci dalil moo tax ñoom loolooy seen lay loolu lañ leen di layal comme li imaam Ahmad ibn Hanbal waxee ba muy wax ci wàllu rëbb mu ne euh, la'alla Maalik fekk imaam Maalik d'accorduloon ci masala boobu noonu bu précise boobu ñu doon wax ci wàllu woowu mu ne amaana Maalik de lam yablughu xadiisu Raafi' amaana li tax ngànt bi ma gisal imaam Maalik ibn Anas di boroom ngir bi imaam Ahmad ne moom amaana xadiisu Raafi' bi da ko dikkalul ba moo tax gisul waxul li nga xam ne mooy daganal lool lii it loolu lañ leen di wax dañ naan lool mooy li nga xamante ne nii mooy nekk euh, lañ ñi nga xam ne mooy euh, euh, boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim léegi loolu mooy li nga xam ne moo ci gën dëgër mooy ne te loolu moom la imaam an-Nawawi wax ne wal asaxu al awqafu li sunna maa qaddamnaahu an madhabina ginnaaw mu ëndee yeneen wax yi ci am yépp mu ne li nga xam ne moo gën dëgër te moo gën a dëppoog sunna te nga yem ci kepp mooy li nga xam ne moom lañ jiital wax ko ci suñu mazhab muy mazhabu imaamu Shafi'i rahmatullah alayhi que ne loolu dafa xaraam karaahatu tan du du du ta kii la karaahatu tahrim la mooy loo xam ne dañ ko xaraamal mais du makruh rek goo xam ne du ñu joyal noonu loolu mooy li nga xam ne moo ci gën a dëgër ndax changer karaw loolu mën naa nekk waaye bu ñuul bi lañuy tere te du nekk par benn karaw mooy ñëw ndax loolu noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tere saxu ku ko buddi déedéet loolu mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër ci gàttal ci masalaam teent karaw euh, wallahu taala alam